fi qasidatihi masaalikul jinaan fi jamci maa farraqahu ad-Daymaani radiyallahu anhumaa id rubbama urifatan muaxara maxaaba an man qablahu wa asura ci jataay bii ñu génn mu ngi la doon wax ba léegi di artu nit ak façon nit yi nga xam ne dañuy bañ a jàpp téere bi ndax yu yu wute yu tax ku nekk ak la tax di ñu mujj woon gis mu ngi doon wax naan bul bul bul jagleel mukk ngëneelu gi boroom boo xam ne kawe na azza wa jalla jagleel ko rek aji ko jiitu woon ne saxaaba yi kese mën a baax ku dul saxaaba du baax wala salafu saalix yi nga xam ne ci saxaaba yi la commencé seen taalibe ak seen taalibe yi kese man a baax radiyallahu anhu ku dul ñoom baaxoo mu ne déedéet bul def lool de faqat voilà kese. mooy gëneel bu rëy lañu la la la la la siècle yor waaye <coughs> suñu boroom xeetu yonent bi saa du deñ yiw gi di fi roogalaat di fi ne ci jamono yépp nag ndax boo koy def rek fa taj xalaat di nga sànku di nga de léegi nag mu lay wax lu tax mu wax la loola leen mu ne id parce que id rubbama ndax man naa am uri ñu wan fatan cam soo xamante ne mu ak xaraa dafa yéex a ñëw borom bi andiwu ko ca njaal beenu ña njëkk gëm lislaam da koo mujjee ci mujjantelu jamono la ko andi yéexe naa ñëw fekk na salaf yi romb radiyallahu anhum waaw ah léeg borom bi wan as cam koo xam ne ku yéexe ñëw la ci jamono maa la xam ne raaba fàddu na am man qablahu ca ña ko jiitu woon wa asuraata jafe woon na lool nga gisoon ku mel ni waajoo jëlee ci jamono wala la ko borom bi xamal jafe woon na nga gisoon ci salaf yi ak ña jiitu woon ku amoon exactement sew sew bii nii waaw bu la nee wa asura loolu mooy wan ne du nekkul woon ne ñoom dañoo amul woon du tout amuñu ko woon waaye mooy nekkul woon lu yomba am. ba nit ñi foog ne loolu xanaa ku mel noonu amatul waaye suñu boroom am ñenn ñoo xam ne dañoo mujjee ñëw mu defal leen loolu le xamal leen sax ci loo xam ne am na ñu ko nëbboon ci ñu jiitu woon waaw <coughs> loolu waaw loolu moo tax ngay gis ay boroom xam-xam naan la boroom xam-xam yi wax nañ ci lii wax nañ ci lii wax nañ ci lii waaye man sama boroom wan na ma ci loo xamante ne nii kenn masu koo gis comme li al imaamu Suyuti rahmatullah lay doon wax. bi muy wax waxu al imaamu Tirmidhi ay ay xadiisun xasanun saxiix mu ne man nag wan nañ ma ci gis naa ci loo xamante ne nii fàddu ñi nga xam ne ñoo ma jiitu kenn gisu ko woon avant léegi est-ce que dañ naa yow ñu la fi jiitu woon gin laa xam déet loolu mu wax noonu lay demee waaw li man da mooy loo xamante ne nii xam ko daa nekk farata ñu ne kenn xamu ko woon. ba mu jeelu jamono ci la ko diw xame loolu amul loolu amul loolu moom yàlla defu ko <laughs> waaw ndax yonent bi saa saa moo ne laa yajtami'u ummati ala dalala sama xeet du ñu dajaloo ci réer te lépp loo xam ne daa nekk farata moo xam fardu aynin la wala fardu kifaaya mu am jamono joo xam ne mooy farataay jëmm wala farata woo xam ne bu ko ñenn ñi defee wàcc na ñeneen ñi mu am jamono joo xam ne kenn defu ko te ñoo ko tey loolu mooy ñu ngi ci cànkute te yonent bi saa saa nee na lool suñu borom moo ko garanteel sama xeet duñu dëppoo nekk ci cànkute waaw kon lépp loo xam ne farata la amul benn farata boo xamante ne nii dañ naan ñu njëkk ñu xamuñu ko woon ba diw moo ñëw xam ko déedéet façon xam-xam yii la sëñ bi di wax mooy yoo xamante ni te lool dafa leer <coughs> waaw loolu dafa leer en tout cas ku ku xam ku ku ku yeewu ci xam-xam rek da ngay gis diw moo xam ne yàggul mais. danga naan kii moom de toute façon téere boo ci yemee mu ngi mel ni téere yi jiitu woon yëpp liir nga leen lu tax parce que daa dajale yooyu ba pare suñu borom ak li ko borom bi ubbee mu génn ci yeneen yoo xam ne amul ci benn téere booy dem fekk ko ci yoo xam ne boroom bi moom la ko wan te leneen li yi jiitu woon lépp a ngi ci téereem bi looloo tax borom xam-xam yi wax lool bu dul woon ne lool mën naa ne lu tax ñu koy wax rahmatullah alayhim voilà léeg-léeg borom bi wan cam ngi mujjee ñëw loo xamante ne fàddu na ci ñu ko jiite woon te jafe woon a am ci ñu bari ci ñoom waaw léegi nag mu ne fa tallu qad yabdu amaamal wabli wal fadlu lil waabili laa li tolli mu ñëw nag jox la <coughs> misaalu luy dëgëral ci wàllum xel lii mu la wax après dina ñëw ci wàllu ndax loolu boroom xam-xam yi rahmatullah dañuy dox noonu la ñuy doxale mooy bu ñu la waxee wax wala ñu wax benn masala wala indi benn kii di di ko dëgëral dañ lay wax ci wàllu naql ak wàllu aql ci wàllu lu ñu toxal jële ko ci yonent bi alayhi salaatu salaam wala alquran joo xam ne lay dëgëral seen wax buñ paree ci lool tegal na ci ci wàllum xel ndax nit mën na ne bon. sawaay mii daal boo demee moo jël alquran bi wala sunna bi wala hadis bi firee ko ni mu ko neexee rek ngir convaincre ma waaye mu wax la ci wàllum xel luy ware ne bul yaakaar ne xel li la gaay di wax naan xel mu jub day nekk yéefér waxul dëkk waaw xel mu jub mënula gëm ay yàlla waxul dëgg loolu moo tax ilmul kalam boroom xam-xam yi nekk loolu waxoon nañ ko te moom la sëñ bi defoon ci ummul ci kii euh, <coughs> nu mu tudd <coughs> bu <coughs> al imam as-Sanusi bi ummul barahin moom la way ci euh, mawaahibul quddus comme niñ ko tudde woon radiyallahu anhuma képp ku la nekk am xel diw lu tax muy gëm ay alquran ay yawmal qiyaam ay bàmmeel sa waay il pourtant c'est un professeur il professeur des universités professeur la mais nan la mën a gëmee yi dañ naan la parce que moom moomu la moom moo am problème xel moom waaw parce que dañoo jàpp ne ñoom te loolu la jullit ñu bari loolu la leen nasaraan yeeg seen taalibe yu ñuul yi daal di gëmal gëmloo ci façon communiste yeeg athée yeeg gaa yooyu nga xamante ne capitaliste yi nga xam ne ñenn ñi gëmuñu dara bëgg nga gëmloo ne li tax africains yi tardé <coughs> arab yeeg ñooñoo ak nit ñi mooy li ñu gëm naan dañuy gëm ay yàlla ak ay gëm ay ay ay ay ñu ne chrétiens yi sax boo seetlee ñi ci gën a euh, euh, <coughs> suufee mooy ñi nga xam ne dañoo gëm ay yàlla quoi ay gëm Seydina Isa yi. alors que yooyu waxuñu dëgg waaw ngëm-ngëmu yàlla bu jaar yoon kooku am xel ci boppam manu koo bañ te da koy nangu waaw kon nag mu ñëw di la wax ci wàllum xel fa tallu ak loo xam ne danga koy làmb gis ko expérience mu ne fa tallu qad yabdu amama al wable mu gis nga taw boobu di wis wisal yu taw yu ndànk yooyu yu ndaw yoo yële nga xam ne di wàcc par ndànk-ndànk mel ni blay wala muy taw bu nga xam ne tuuti lay taw nga xam ne booy génn di dox ci suuf ci tuufu taw bi sax du la tooyal mu ne gis nga taw bu mel noonu xat nga gis ko yab du mu feeñ amaamal wabli laata waame bi mooy taw bi nga xam ne waame lay indi orage bi taw yu foor yi léeg-léeg nga gis taw bi taw boo xam ne bu tuuti la moom mooy njëkk ñëw jiitu taw bu foor bi waaye wal fadlu ngëneel dëgg-dëgg bi tax sa bàq nga am bàq la nga yëre tooy ba mën a màgg say garab bi baax say gàncax la nga jiwoon di jóg bu yemoon ci tax mu bàcc bàccal bu ndaw boo xam ne ci foofu kese la yem yow surtout sa gannoo su bawol gi walla fii nii ci siin saalum ndox mi da dul àgg ci biir ba gàncax gi mën cee jël la mu soxla bay jógaat moo tax mu ne waaye wal lu ngëneel li taw bu ndaw bi mën naa jiitu di wis wisal jiitu taw bu foor bi waaye wal fadlu ngëneel li lil waabili ngëneel yi nga xam ne mooy indi sa tool bi baax nag ah nap phréatique yi baaxaat ndox mi teen ya fañ koy tànk di ko fa jële ca suuf mu mën a feesaat mu ne ngëneel loolu lil waabili ñeel na nag taw bu foor bi mooy indi yoo yele nga xam ne day forta du yàq laali tolli déedéet ci tiw te bii bàcc bàccal du taw bii bàcc bàccal mooy indi ngëneel loolu le ak njariñ yooyu le kon nag loolu <laughs> mooy jiitu kese tekkiwul ne moo gën xoolal mais yonent bi saa saa am na ñu doon dund ak ñoom mais fil jahim safara lañ ne xoolal Abdallah ibn Ubay président des naafiq te da doon woote di jullit la te naafiq la